bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim jannaati cadnin allati wacada arraxmanu cibaadahu bilgayb innahu kaana wacduhu matiya mu ne jannaati cadnin kon waxoon na ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy sori xay ñi nga xam ne ñoom duñu dugg ca xur woo wala ca mbugal ma ña nga xam ne ñoo sànkoon julli daldi topp seen bànneex ya waxoon na nañu cay mucc mooy ñi nga xam ne ñoo tuub gëm yàlla tey jëf-jëf yu baax réparé lañ doon def mu ne ñooñu ñooy dugg aljana ya te kenn du leen wàññil te deesu leen tooñ dara mooy wax nag àjjana yoo yële ci juróom benn lu fukkeelu juróom benn fukkeelu laay bi ak benn mu ne jannaati àddin àjjana yuy sax la allati ya nga xamante ne nii waada rahmaanu moom la borom bi fees del lëg ma daal di woon dig wu jaamam yi nangu woon mu nekk seen boroom da ko jaamu fii ci kaw suuf bil xay bi ci kumpa ndax bam leen koy dig fii gisuñu ko woon de innahu dëgg-dëgg gis nga déggu boroom bi kaana nekkoon na waaduhu moo innahu dëgg-dëgg moom boroom bi kaana nekkoon na waaduhu li nga xam ne mooy ab digéem de nekk na loo xamante ne nii ma ti yaaluy dikk la de bu kenn foog ne naan moo lii da koy digé nii rek waaye boo ngir ñu jub rek la waaye mooy loolu obligé mu nekk loolu waxu ko xamul dara la bu dee ko xam mooy kooku moom loolu moom waxu kéefér la waliyaadu billah mu ne laa yasma'una fiha laghwa mu ne bu ñu duggee biir àjjana nag duñu fa dégg waxi mboosuur de du fa am de illaa salaama lu dul wax coo xamante ne nii waxu jàmm kese la seen diggante waaye it jàmm ji nga xam ne moom la leen malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam di adressé di leen ko wax waaye tamit bi nga xam ne ci seen boroom lay tukkee comme ni mu waxoon ne rahim jàmm joo xamante ne nii di tukkee ci borom bi nga xamante ne nii arrahim moom la yërmandeem yaatu kon nag mu ne lool la de kon duñu fa dégg li nga xam ne mooy mbóosóor lu dul jàmm kese wala hum te dina leen ñeel ci biir àjjana yoo yële rizquhum seen wërsëg ga ma leen di wërsëgal ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu seen seen yañ fay bànneexoo ak ya nga xamante ne façon yenqiwal ya ma leen di yenqiwal façon xam-xam ak façon yi nga xamante ne jege seen boroom foofu fële nga xamante ne ne nii ñuy découvrir ci borom bi yu bees yoo xamante ne xamuñu ko woon de fiihaa ci biir bukratan ci suba ya wa ashiya ngoon ya mu ne tilka naka noone aljannatu loole mooy àjjana gi nga xam ne allati bi nga xam ne nuurisu moom la ñuy doon nalee min ibadina ci suñu jaam yi man kaana taqiya képp koo xamante ne nii yow nekkoon nga koo xam ne way ragal yàlla waxoon nañ façon àjjana yi àjjana ji nga xam ne say jëf ak bi nga xam ne dañ la koy donnuloo suñu boroom a koy tudd fii moom lay jox allati nuurisu moom lay donnuloo te moom lay jox ibadana suñu jaam yi man kaana ci suñu min ibadina ci suñu jaam yi man kaana taqiya képp koo xam ne moo amoon garagal ragal yàlla wa ma natanazzalu illaa bi amri rabbik suñu boroom a ngi wax ci laaya bii nag mooy ndax seydinaa jibril alayhi salaatu wassalaam comme ni ko al imaamu ahmad daal di solowee ak taalibeem bi dal imaamul Buxaari rahmatullahi alayhim naka noonu beneen taalibe imaamu imaamu taalibe imaamu Ahmad waaye taalibe imaamul Buxaari dal imaamu Tirmidi ñoom ñett ñii daal dinañ koy solo mawlaana ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane Seydina Jibril benn bés ko yaa Jibrilu e yow Jibril alayhi salaam moo ana lan moo tere yow ba ngay ñëw ci ñun lu li ngay ñëw ci ñun di ñu di ñu di ñu siyaar si daal ñu seet si lu ëpp li ñu fiy ñëw Seydina Jibril nag daal di ko ñun moom mooy daal suñu borom wàcce laaya bii wàcce laaya bii nii nga xamante ne nii moom la ñuy gis nii mooy lan wama natanazzalu mooy ñun malaaka yi de du ñu wàcc illaa bi amri rabbik mooy suñu suñu ndigalu yow sa borom Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mooy suñu wàcc sa borom a ko yor de ta ci digalam moom kese lañuy xaar mooy même bu ñu bëggee wàcc mooy ñun du ñu bëgg lu dul borom bi bëgg moo tax ñun daal foo gisee rek mooy ne fekk borom bee ñu ko digal boo nag mooy borom bi moo ñu ko digalul de kon ñun nii du ñu wàcc du ñu dox benn mission ci kaw suuf ak asamaan yeeg fu mu man di nekk lu dul ci sa ndigalu sa borom ñëw Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam lahu moom sa boroom dana ñeel maa bay naay diinaa li nekk suñu kanam wa maa xalfanaa ak li nekk suñu ginnaaw wa maa bayna daalika ak li nekk nekk ci diggante ñaar yooyu wa ma kaana rabbuka nasiya sa boroom yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam fàttewul dara te bàyyi wala de boo ñu gisee mooy wax yu bi teelu la ñëw wala boog nga soxla woon mu ñëw waaye teelu la ñëw comme ni nga xam ne loolu lañ koy gisee ci suuratul kahfi loolu fekk fekkul ne sa boroom dalaa bade déedéet bàyyi wala waaye mooy mbir mi lenn kese la mooy daa nekk ne ndigalam jotagul loon rek saabu ndigalam jotee moom boroom bi tabaaraka wa taala dinañu la dégg dinañ dig ñu gis mu ne kon loolu la de mu ne rabbu samaawaati moom mooy borom boobu nga xam ne fàttewu la te tamit damul dara lu fàtte te tamit nekkul dalaa ba de moom de rabbu samaawaati mooy borom asamaan yi juróom-ñaar wal ardi ak suufi juróom-ñaar wa ma baynahuma ak li nekk ñu seen diggante fa'budhu nag jaamu ko te wéetal ko moom dong wastabir li ibaadati te na muñ ndax jaamu borom bi tabaaraka wa taala du mees affaire de du loo xam ne lu simple la noonu mooy ne façon jàggallankoor bu ne man la la cee fekk kon nag fas wastabir li ibadati te na nga muñ ba sax ci li nga xam ne wéetal gi nga koy wéetal ak jaamu gi nga koy jaamu hal ta'lamu lahu samia est-ce que xam nga kenn koo xamante ni nii moom moom moom allah la tudd mas nga koo gis wala est-ce que xam nga koo xamante ne nii moom lañ koy diiral mbagg moom borom bi tabaraka wa taala te muy dëgg loolu amul mooy nag kon mbir maa ngi noonu est que xam nga xamante ne nii mooy hal ta'lamu ndax xamal nga ko lahu ñeel ko samiya mooy ku niroog moom wala koo xam ne dafa niroog moom borom bi tabaaraka wa ta'ala wala ndend ce koo xam ne moom yelloo na ñu jaamu ko mu nekk borom moom kese est-ce que am na dégg nga ko déedéet kon nag wa yaqulul insaanu waaye kantaa yéeféer bi moom mu ngay wax ñii am ñu ne moo waaja la woon mooy Ubay ibn Xalaf am ñu ne al-Walid ibn al-Mughira la woon mu ne wa yaqulu mooy mu ngay wax al insaanu yéeféer boobale ca Quraysh naan ay ida ma mooy lu niroog rek lii dafa niroog la nga xam ne moo ñëwoon ci suuratu mooy yaasiin ca fin ba mu ne wa yaqulul insaanu nit ki dem ngay wax am ni yéeféer bi ay ida ma ndax bu ma faatu la sawfa uxraju hayya est-ce que dinañ ma génne waat bu ma faatoo ñu di dekki awala yadhkurul insaan suñu borom ne xanaa moom nit kooku di wax loolu moom xanaa moom dafa fàttale ko wul xalaat annaa xalaqnaahu kani ñun dañoo ko woon min qablu lu jiitu walam yaku shay'a te nekkuloon tus loon dara fa wa rabbika laaj wax ko nag ne ko wat naa neel yow tontu ko ne ko man sama bo sama borom man seydinaa Muhammad alayhi salaatu wa mu ngi lay tontu lan la borom bi tontoo mu ne fa wa rabbika waat naa ko ci sa boroom yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam la nahshurannahum waat naa ne dinaa leen pang dinaa leen dajale ëllëg de wa shayaatiina ak shaytaane yi nga xam ne ñoo leen beewloo te ñoom la ñuy topp summa ginnaaw gi la nuhdirannahum dinaa leen teewal waat naa ne dinaa leen teewal ñoom ñépp xawla jahannama jisiya foofale ca jahannama buntu jahannama fa la ñuy bóof ñoom ñépp ngir dugg fa summa ginnaaw gi la naan nanzi'anna min kulli shi'a ginnaaw gi ñu rocci daal di xëcc ci biir yéefér yi nga xamante ne nii mooy mbooleem yéefér bu fa nekk rek xam nga waxoon na ca suuratu zumar bam naan gaa yi dañ leen di wommat ilaa jahannama zumara wommat leen jëmaleen safaraaw jahannama ñu nekk ñi nga xamante ne nii ay mbooloo mbooloo kon suñu mbugaleen bi ma leen teewalee foofale ca jahannama jisiya ñoom ñépp ñu ubboo sukk seen li nga xam ne mooy seen bëtu wóom yi de daldi boo foofale léegi nag bu ñu defee noon sum na ginaaw gi la nan sian na mu daldi xëcc nag daldi rocc min kulli shiatin ci mbooloo mi nga mbooloo mu ne ci mbooloom yéefér yoo yële nekk <coughs> buntu jahannama ayyuhum ka ca ka nga xam ne ci ñoom ashaddu ala rahmani itiya ka nga xamante ne moo ci gina ñewoon def lu ñaaw ña nga xam ne ñoo ci ginoon a dé dëgëru fit daal ñoom daal ñoo doon les chefs quoi les meneurs ñi nga xam ne ñoo doon almala gaa yooyu nga xam ne ñoo doon jiite affaire yi di mooy yàlla ba pare di wóone ñi ci mooy yàlla ba pare di leen ci jiite nekk ñi nga xamante ne ñooy seeni ñooy seeni faux royukaay les faux modèles gaa yooyu nee na ñoom laay jël ku nekk ma ji ci ñoom laay xëcc gaa yooyu mbooloo mu nekk ma jël ñi nga xam ne ñoo ci gënoon a ñeme yàlla gënoon ci doon jaay dëgëru fit ci mooy ma ba pare di woo nit ñu def ni ñoom ayyuhum ashaddu ala arrahmani atiya képp koo xamante ne moo ginoon a ak li nga xamante ne mooy yàlla ci borom bi fees del ak yërmande moom laay ñoom naay njëkk a dugal xëcc leen su ma ginnaaw gi la nax nu ñun de borom bi tabaraka wa taala a'lamu ñoo gën a xam billadina hum awla biha siliya ñi nga xamante ne ñoo gën a yey dugg biir safara ñooñu ñun xam naa ko man borom bi tabaraka wa taala ndax ñoom dañ doon wax ne de façon ñun bu ñu boy ñun gëmuñu ba dekki am na waaye bu ñu fa fa demoon sax mu am sax ñun ñoo leen di gënu demeen suñu borom ne mukk tum na ginnaaw gi ñun la nax nu ñun borom di tabaaraka wa taala alamu ñooy ñi xam dëgg-dëgg billadina hum awla bi soliya ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a tar mooy gaa yooyu nga xam ne ñoo gën a yelloo dugg biir safara te ñooy mbooloo yoo yële nga xamante ne nii fa lañ leen di dugal te nañuy lakk ba jeex de wala te du ñu jeex ndax saa bu ñu kii rek ñu soppi leen seen yaram yu meneen yoon nag suñu borom ne wa in te amul kenn ci yéen nit ñi illaa waariduha lu dul ne dina jaar fa nga xam ne mooy jahannama de